qaala awlaw jiitukum bi ahdaa mimma wajadtum alayhi aabaakum qaaluu inna bimaa ursil bimaa ursiltum bihi kaafiruun kon ginnaaw bi borom bi waxee li nga xamante ne nii moom la yéefér yi ci kaw suuf ak nitu bidaa yi tamit lañu fi nekkee mooy ne bés bu ñu nekk ji def nga ñëw ne leen waaw yéen génn leen ci lii ngeen di def lii ñuy jubul lan lañ lay wax dañ naan inna wajadna abaana ala umma ñun daal lañoo fekk suñu maam yeeg suñu bàyyi jaw tëralin te ñun nag seen ginnaaw daal lañuy gindeeku te ci lañuy topp beneen bi mu ne boo leen waxee amul benn yonent boo xam ne mas naa koo yónni ci benn dëkk lu dul ne ña nga xamante ne ñooy nooseur yi yor mbir ya ñi nga xam ne ñooy caaxaankat ya ca ñoom bu buñ leen di woo ngir génne leen ca lañ ne ñu naan ñun daal lañ naa wajadna abaana ala umma wa inna ala athaarihim muqtaduun te ñun nag moom dañ leen ñun nag gis nga lool ñu leen fekkoon ñoom suñu maam yi muy ab lekk loo xam ne moom lab lekk moom lañ ñu fi bàyyil muy les us et coutumes nekk li nga xam ne mooy suñu baaxi maam kenn ñu ko mën a teree def moom la ñuy xeeñcu te moom la ñuy topp suñu moroom nag ne waaw xaala yonent booba nag ñu yónni ci moom lii la leen doon wax yonent bu ne buñ ko masoon a wax lool kon ñun nag manuñu dara dul roy yonent yoo yële alayhimu salaatu wassalaam ku ñu wax lii daal ñu wax lii yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax awalaw ko waa man xanaa man dikkalewul indiwu ma leen indilu ma leen bi ahdaa ci loo xam ne moo gën a gindeeku gën a jub mimma ci li nga xam ne wajatum moom ngeen fekk alayhi ci kawam abau abaakum ndax man li ma leen indil muy diine ju jóge ci borom bi tabaraka wa taala leer gu tukkee ci borom bi tabaraka wa taala est gënul li nga xamante ni nii moom lañu fekk moom ngeen fekkoon seen maan yi seen baay yi xaalu buñ leen waxee loolu ñoom ñu ne innaa ñun daal ma ne waañ daal liñ leen wax leer na bi maa ñun daal innaa ñun bi maa ursiltum bihi kaafirun comme que loolu la daal wee yéen daal liñ leen yónni ne ngeen yàllaa leen yónni li leen yàlla yónni daal du ñu wax sax yàlla ndax gëmuñu ne yàllaa ko yónni ñu ne daal yéen daal li liñ leen yónni bi ñun kaafiruuna weddi nañu ko gëmuñu ko suñu boroom ne bañ waxee loola le <coughs> gis nga jikko ji moo am fépp gis nga Europe booy wax ko surtout France nga xamante ne ni ñoo gën a bañ diine boo wax ñu naan diine l'islam booy wax ñu naan ñun lay racine judéo-chrétienne de l'Europe naan Europe fii mooy mooy seeni cosaan mooy euh, li nga xam ne mooy diine yahuud ak diine euh, chrétienne xam nga loolu waxi kàcc la loolu kañ la nekk li nga xam ne mooy cosaanu chrétien fii nii te ñoom kat doxaluñ sax li chrétiens yi wax ñoo leen dàq 1905 génn leen ci réew mi ne dootu ngeen doxal dara nangu lépp di ko doxal kon nag kooku nan la mën a ñëwee saa bu ñu waxee mbiru l'islam rek nga xam ñu mer naan wayaw ay muuru fii ay fii jullit ñi lii ñuy def di jàngale nii alquran yii non fii les racines suñu li nga xam ne moom lañ fekkoon suñu maam yi daal moom fii voilà France mooy maamu ñi nga xamante ni yooyu ay waxi la yoo xam ne nag toog ñun naan tubaab yi mais ñun itam noonu la ñuy def di ku nekk rek ca seetal loo xam ne yaa ngi ci fekk say maam ak say baay bu dee ci lañ newoon loo xam ne jaa mooy dëppoowul ak njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam man ak ku ci nekk kuñ ko wax ñu bari lool ngay tontu ah da ngeen a bëgg a wax kon li fi góor gi nee woon wala li fi suñu maam yi nee woon wala lu fi suñu baay yi nee woon da bëgg a wax demewul noonu mbir mi yépp du laaj bi du loolu laaj bi mooy est-ce que teg leen alxuraan ak sunna ñu xool est-ce que kan la àndal bu ñu gisee ku mu àndal ñu ànd ak moom ak ku man di doon loolu la Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu doon wax ne teg leen dëgg ba pare ku ñëw ngeen jaarale ko ci dëgg waaye bu leen teg ay nit ba pare nag ne nag dëgg ci boppam moom manu la jaar lu ci ñii mu ne déedéet loolu bu ngeen koy def di juum teg leen dëgg ku ñëw ak ku man di doon même man Ali ibn Abi Talib men mi nga xam ne mooy mooy sangu yi mu ne leen man nii teg leen ma alquran la ñuy teg xool man est-ce que dëppoo naa moom bu ma dëppoowul ak moom teg leen ma fële te loolu la imaam yépp ñoom imaamu Maalik mooy dëgg mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy dëgg ci la ñuy natte góoru yàlla yi ak ñi nga xamante ne ñooy ñi sell ak ñi teg seen tànk ak suyuux yeeg ñu baax ñi foofu la mais kenn du nag diw la mooy lu génn ci moom daa waru non non non nit da gis ku sell mu bind loo xamante ne nii da ngay gis ne lii xadis bi muy jëfandikoo wérul ta yonent mu ngi koy askan nit ñaa ngi koy la yonent bi alayhi salaatu wasalaam te sori na yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax lool est ce naan li bind baaxul baax na waaye mooy nit mooy li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne bépp doomu aadama il est mooy day def day def njuum de ki gën kii dem njuumte mooy ki nga xam ne bu demee ba xam ne def na njuumte mu dellu ci boromam daal di tuub kon loolu moo am solo li am solo nekkul nga naan ay da ngeen bëgg a wax ne kenn ñii liñ ne woon baaxul déedéet nañ xool rek ana lan moo dëppoog li yàlla jàngale li yonent ba nay saar saam indi ñu ko dëppoo ak moom kookoo ànd ak dëgg ak ku man di doon bu dëppoowul ak moom ñu xam ne rek diw ak li muy màgg màgg tey dafa juum kon nag mbir mi noonu suñu boroom tabaaraka wa taala ne nag bañ weddee nag di wax loolu seen yonent yi kuñ ci yónni mu naan ma ne ñun daal weddi nañ liñ leen yónnoon kon suñu boroom di wax ci laayam ñaar fukki ba juróom mu ne fantaqamna minhum ñu daal di leen mbugal nag fayyu ci ñoom mbugal leen fandur xoolal yow kayfa kaana ana naka la mujj aqibatul mukaddibiin mujjantalu ñi nga xam ne ñoo doon weddi sama yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mu ne nag mu ne wa id qaala ak tamit nit ñi ngeen fexe yéen ku mu man di nekk boo gisee loo xam ne jaaduwul wala xam nga ne doxalin wii wute na ak doxalin wii yonent mi alayhi salaam nekkoon woon ak ku ci man di nekk yow loolu bu mu la nit ñi daal di nekk gi nga xam ne mooy barrière bu tax yow ba manoo bàyyi loolu le ndax ah, kon nit ñi niñ may gisee du baax déedéet mu ne kaay ma jox leen nag misaalu koo xam ne moom ba mu gisee ay ñoñam nekk ci loo xam ne dañoo demewul noonu te du jaadu jaaduwul moom dafa wane ne man ànduma ci lii mu ne way qaala fàttalakul ba mu waxee Ibrahim sayyidina Ibrahim nekk ki nga xam ne mooy sangu mu muwahhiduna yi ñiy wéete yàlla azza wa jalla mu ne fàttalakul ba boroom waxee li abihi waxoon baayam wa qawmihi ak ay ñoñam na nii dëgg-dëgg man ibrahim alayhi salaam baraa'un naa ba set wecc mimma ta'buduna ci yii ngeen di jaamu dafa ñëw fekk waa këram ay ñoñam bay baayam ay nijaayam ay ñéppam fa mu dëkkoon noonu la woon mooy mbir mi ñépp dañ doon bokkaale yàlla ba mu ñëwee gis ko suñu boroom jox ko leer est-ce que dafa ñëw naan é mbamb mi damay topp déedéet daleen ne inna nii man te dina gën a leeral mbiru Seydina Ibrahim alayhi salaam ba muy wax ak baay ji fële wala baay tex bi fi nga xamante ne nii mooy ci laaye yi nga xam ne mooy ci saar yu kawe insha allahu taala daleen ne inna nii ma naa ba set wecc mimma ta'buduna ci li ngeen di jaamu wólli fi borom bi tabaaraka wa taala man daal illa alladhi fatarani lépp lu ngeen di yéen ñii man dañ naa ci ba mu des alladhi ki nga xamante ne nii fatarani moo ma bënn amal ci loo xam ne amul modèle jëlewu ko fen moo moo ma fent moom bi borom bi daal di may créer daal di may sos fa innahu moom boobu nga xam ne moo ma nekkal moom de sa yahdiin koo kële moom laay jaamu jaamu ma li ngeen di jaamu te moom moo may gindi wa ja'alaha kalimatan mu ne gis nga baat bii nag mu wax muy baatu tawxiid devant li nga xamante ne mooy ak mooy yàlla ak shirk ak bokkaale loolu dafa war a am Seydina Ibrahim alayhi salaam wax leen lool ba pare mu nekk loo xam ne du wax ci kaw air bi da koo dund daal di mel noonu yar ci njabootam wa ja'alaha mu def ko kalimatan kaddu goo xam ne baaqiyatan dafa des fii aqibihi ci ginnaawam njabootam lii la leen yar teg leen ci ba loolu moo tax seydinaa Yaqub mi nga xam ne sëtam la keroog ba muy génn àddina dafa dajale ñi nga xam ne mooy njabootam yépp ne leen ana ñan ngeen di lan ngeen di jaamu sama ginnaaw ñu ne ko dañuy jaamu sa sa sa yàllaay baay di uh, Ishaq Ibrahim ak Ismaïl benn yàlla dong loolu moom la borom bi di wax nii nga xam ne mooy dafa def baat boobu daal di des ci seen biir ba nga xam ne ñoom doonu ñoon bokkaale borom bi tabaaraka wa taala loolu la ne mu def ko mu nekk kalimatan kàddu baaqiyatan goo xam ne dafa des fii aqibihi ci ginnaawam mooy ci njabootam loolu la leen di yar nit boo nekkee ci lu baax dangay fexe sa njaboot nga yar leen ci contre vents et marées malgré li ñépp di wax ak def mu wuteeg loolu yow fexeel nga dëgër fexe sa kër nga nekk loo xam ne da koy téye teg ko ci sunna teg ko ci yoon waaye bàyyi naan kër yépp li yoo fiy xew bon façon film yu bon yi di xew ak lii xew télé yi ñu bàyyi leen nga xam ne amul kenn kuy contrôler dara nga bàyyi xale yi di yàqu sa biir kër nga toog naan parce que fépp noonu la demee loolu du ngóor ak nit ku ak nite kese nekku ko waxatuma yàlla tere koo xamante ne nii xam na dara lu baax ci borom bi tabaraka wa taala yonent Yàlla Ibrahim moom alayhi salaam fexe na ba kàddu googu mu jëmbat ko ba mu taxaw ci njabootam ak ñi nga xam ne ñooy ñëw seen gannaaw la la'allahum bu ko defee amaana yarji'una ñu daal di dellu ci seen borom suñu borom ne bal li am ba des man daal gis naa ne mattaatu man daal maa xéewale haa'ulaa'i gaa yi yéefiru Makka yii nii moom ñoom ñoo ñee wa abaahum ak seen bàyyi mooy ne ba ko Seydina Ibrahim defee Seydina Ismaïl ci loolu la ne newoon tegoon ci njabootam waaye gaa yi ñëw ginnaaw gi ñu salfaañe lu bari daal di soppi lu bari ndax lan xéewal gu leen borom bi defal ñu mujj